baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wama kaana lana calaykum min sultaanin bal kuntum qawman taagiin fa xaqa calaynaa qawlu rabbina inna ladaa'iquun fa agwaynaakum inna kunna gaawiin kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala ñaari laay yi ñu njëkk jàng moom foofu lañu ñu bi nga xam ne mooy waa safara fa la nekk ñu leen di yóbbu ba ci yoon bi nag ñu ne leen stop taxaw leen malaaka yi laaj leen ñoom nag ñu nekk fa di xuloo seen biir ci buntu safara laata ñuy dugg dañuy xuloo waaye buñ duggee ca biir dañuy xuloo comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci saar bee ñu weesu bi muy wax ne ñoo lii mooy dëgg-dëgg xuloo bi nga xam ne mooy xew ci waa safara de mën a kon naan wama kun wa mooy ñi ñu doon topp ba leen gaay di leen harceler ñu naan ñun dañ leen a amuñoon ci yéen benn lay benn pouvoir boo xamante ne nii moom lañ leen doon forcer yéen li am ba des mooy di da a nekkoon xawman ay ñu ñoo xam ne taax yi na da ngeen a beewoon rek fa xaqa alaynaa qawlu rabbina léegi nag waxu suñu borom bam mu waxoon ne dina feesal safara bomb ci ñun ñi ñu ko weddi loolu bur moo yey ci ñun daal innaa ñun ñépp ñun ñii ak yéen ñiñ doon topp la daa'iquuna wat nañ ne dinañu mos mbugal mi tey de léegi nag fa aghwaynaakum léegi nag ba ngeen ñu toppee ci loo xam ne yéen la neex ñun force wuñ leen benn yoon way naa aghwaynaakum nag ñu beewloo leen ci topp ngeen ñu topp waaye cosaanu beew gi ci yéen la jóge daa fekkoon dara newul woon ci seen biir inna kunna ghaawin mu nekkoon nañ ñun moom suñu mbeew te nekkoon nañ ko bu yàgg assumé ko waaw lépp lu alxuraan di wax ñu fëlan ko fële ñun loolu dafa leeroon yéen ngeen xool lu leen neex ngeen topp ñu di wax naan ñun la kon nag ba ngeen ñu toppee faa way naa ko ngeen topp ñu ci loolu ñu gin leen a yokk ak cànkute inna ñun ñépp kun naa nekkoon nañu gaawi na ñoo xam ne dañoo sànq woon te beew de mu ne fa innahum suñu boroom la neen nag fa innahum gis nga ñoom ñooñu yooñu ñuy topp ak ñañ doon topp moo xam ci jinne yi la tii xam nga Iblis it noonu la ko gaay di wax mais Iblis da leen di artu daal di leen daal di leen mettre en garde nag artu leen comme ci suuratu sayyidina al-Xaliil Ibrahima alayhi salaatu wassalaam foofu Iblis da leen di menacer ne leen képp ku ma fi walla talumuunii bu leen ma bu képp ku ma fi ŋaññe tey naan ma Iblis yaa tax mu dugg fi di ngeen xam ne maag yéen la. loolu lépp mooy jinne yi jinne yi la doon sànq ak nit ña la doon sànq ñoom ñoom ñooy waxante nii waaye biir nit ñi ña leen doon sànq ci biir nit ñi loolu biir jinne yi tamit ña leen doon sànq biir jinne yi lii la waxante suñu waroon ne fa innahum ñoom ñépp dee fil bi ci mbugalum safara mustarikuuna moom la ñuy bokkaale de mooy ñoom ñoo ci ànd bokk mbugal mi ku nekk ak cër ba nga ci am kenn du wàññil sa borom dara de inna kadhalika suñu borom ne naka nii rek ñun naka nii nafalu la ñuy def bil mujrimiina ci ñi nga xam ne ñooy way jomb ñaa jaamu ñi innahum kaanu mu ne gis nga rek nekk fii di wax nekk ci àllaaxira fii di waxante yi innahum nekkoon nañu innahum ñoom dëgg-dëgg kaanu nekkoon nañ idaa qiila lahum bañ newee ca kaw suuf bees ne ne laa ilaha illa allah waaye amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul borom bi tabaraka wa taala mooy loolu du wax kese bu si leen ko waxee dañuy mer waaye buñ leen ne kaay leen jëfe li laa ilaha illa di ëmb gaa yi dañ doon mer di bañ gis nga keroog Abu Jahl bi leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee saar bi ñu génn suuratu Saad ne leen sama baytix Abu Taalib man benn kàddu rek laa leen laaj Abu Jahl ne lan benn kàddu ashra kalimatin bi waat naa ko ci sa bàyyi dix kàddu lañ lay jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen wax leen laa ilaha illa allah wax leen laa ilaha illa allah gaa yi mer jóg di faxas seen yére yi paa mer génn dem mooy yastakbiruuna ñuy rëy rëylu loolu la parce que yéeféru Makka yi dañoo xamoon ne laa ilaha illa allah du kàddu gooy wax kese boo waxee laa ilaha illa daa am loo xam ne ba ko waxee rek ba dugg ci mooy yooyu la la koy tere léegi dootuma bokkaale bu fekkoon ma nekk koo xam ne alquran di xaraamal yépp ma doon meesu di xeesal dama koy bàyyi ci saase waaye loolu yépp ay jëwaateeg yooyu yépp damay fexe yëpp mooy yi xaraam yépp dama ko war a bàyyi ci boppam riba bi nga xam ne ci la seen lu bari ci seen commerce yi doon doon tegu dama koy bàyyi mooy yàlla yi teg fii ci saase dama koy bàyyi yow yooyu yépp lañ xamoon ay nekk fi di ëpp ay laïcité yu mel noonu keneen di la di la di ngay topp leneen lu borom bi loolu ci boppam dama koy stoppé teg léegi nag ginnaaw bi yooyu yëpp dañee ma teg nag li borom bi tabaaraka wa taala di xaar ci man mooy doxe yi mu wàcc ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nekk ci fexe niroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir ak ci biti lool la laa ilaha illallah di tekki te yéeféer yi loolu lañ xamoon moo taxoon bi xam nga wax laa ilaha illallah simple on na bu doon moo tax naafiq yi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam amuñu dara yéeféer yi sax leen boobu yéeféer yoo xam nañ ne yii laa ilaha illallah fan loolu buñ ko waxee rek am problème ci d'après ñoom liñ yaakaar waaye naafiq bi daan tax ah, garawul pour am samay intérêt dox naa wax laa ilaha illa allah ci biri nii ñépp foog ne ci ñoom laa bokk waaye ngir défendre samay intérêt ak samay bëgg-bëgg ak sama yi nga xam ne bu ma ko doxalul sama àddina day yàqu ma wax comme que ñoo fi ma wax laa ilaha illa allah ñoom waaye sama biir ak kéeféra ci ne yéefér yi nag xam loolu moo taxoon ñu doon bañ doon ne waaye yow di kon mbir mi buñ leen nee wa ida qiila lahum bees leen waxee laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi tabaraka wa taala loolu mooy lan mooy réew mi ñu nekk amul laa ilaha illa mooy lan benn loi la benn nit dul tëral xam nga ban loi la ñuy doxal loi yi nekk ci alquran moom la ñuy tëral bu ñëwee ci wàllu sëy wàllu euh, kër yéeg wàllu commerce wàllu lépp relation internationale li dëkk yi di doxal diggal seen diggante yooyu yépp l'islam a koy wax charia ñuy wax loolu mooy laa ilaha illa allah foofu léegi yastakbiru ñuy rëy rëylu naan noo nga dégg ñeen ñuy rëy rëylu ko waa bañ nga yaquluuna ñu naan a inna ndax ñun la taariku alihatina dinañu bàyyi suñu yàlla yi nga xam ne moom la ñu doon jaamu ñun hubala ki laata ki manaata ki isaafa ki naayila li sha'irin ndax waxu benn poète boo xam ne daal taaxuraankat boo xam ne majnuunun ab dof la majnuunin ab dof la ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam nañuy wax wal iyaadu billah léegi mooy lii lañ doon wax waaye ba léegi yéeféer yépp loolu la ñuy wax boo waxee ne leen niñ leen doxal li laa ilaha illa allah nan la ñuy wax ñu naan a inna la taariku alihatina mooy mooy aada ji rek koo ñëw fekk ko muy doxal loo xam ne lu noonu même bu dee ne jullit la nga naan ko lii nag bon yii alxuraan da koo tere nañ leen doxal lool mu naan ndax dañ fiy bàyyi li nga xam ne mooy suñu baaxi maam wax ji loolu la mooy dañ naan la sa baaxi maam bu dëppoowul ak alxuraan lan nga bëgg wax la dafa baax par rek parce que c'est le patrimoine mooy seen legu maam seen maam yi loolu lañ leen fi baal yi déedéet dañ naan lii baaxul waa Makka yonent ma la sa sam dafa ñëw fekk seen maam yi lañ doon jaamu ñoom ñu ne yi mën a leen lii baaxul waaye manuñoo toog ñu naan lamb ji baaxul nga bon a inna la taariku ndax ñun dañuy bàyyi lii nga xam ne suñu baax baaxi maam yii di làmb tëgg ko xumbaay ko rumbaay dañ naan la mais bu baaxul lan ngeen bëgg ñu wax kon mbir mi loolu la mooy jarul ñu nekk fi di xool naan waa Makka ak waa yéeféeru tubaab yi déedéet nañu xool suñu biir en tant que dañ lay jullit lañ ci yu ñu nekk mu xaram alxuraan ñëw di ko tere ñun lan la ñuy tontu lu bari dañ naan boo koo ci ñëw di ko wax seen jébbale yi nit sëyi ba pare ñu ñëw kii ay wane ay sër fii naan kii nekk loolu dafa xaram yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk ki gën a tar mbugal ki yàlla gën a mere ëllëg bokk na ci ki nga xam ne day séq ak dara soxnaam ci guddi gi bu bë xëcce bu bu bu xëyee di ko wane nit ñi di ko wax nee na kooku bokk na ci ñi yàlla gën a tere mere ñi gën tar mbugal ëllëg mais yow nga xam loolu ba pare bu buñ la koy wax nga naan non baaxu maam yi la képp kuy sëy dañoo war a kii ak yooyu jébbale géeg yooyu dañ ko war a yëgle mais yow itam ak lan moo la wutaleeg ñii bu de mooy waxal rek yow yéeféer yii nii lii ñu doon xalaat ba léegi noonu yow lan moo la wuteeg mooy ba leen alxuraan dikkalee laa ilaha illa laa dikkal leen mooy jàngale yonent bi alayhi salaam ñu ne wax leen ko lan la ñuy wax a inna ndax ñun la taariku dañuy nekk fii di bàyyi aalihatinaa mooy li suñu yàlla yi digal aalihatinaa waxoon nañ la du ay xërëm kese yuñ teg ay mattaki bant ay bronze yu ñu teg ay wor yu ñu rëjat waaye day nekk ab système mooy waaye boo waxee gaay loolu mooy suñu côté ñeneen yi waaye la liberté nga xam ne mooy ab yàlla la léegi boo xam ne mooy dox moom la gaay teg bu caaxaan naan voilà lu ñu wax ñu naan la liberté d'expression wax lu la neex ci ku la neex waaye tamit xalaat lu la neex di soloo nu ma neex loolu lépp ci liberté gi la bokk boo leen nee lii de l'islam nii la bëgg jigéen soloo ñu naan non oui sa liberté yu mel noonu mooy ah inna ndax ñun dañuy bàyyi ta dañuy la taariku dañuy bàyyi alihatina yi nga xam ne moom la suñu yàlla yi ak suñu passion ba ak suñu passion mooy yi nga xam ne moom lañu namm lépp di hawaat neen bànneexi neen ndax dañuy bàyyi yooyu waa nga xam ne waaye les lumières ñoo ko fi muy xam boroom xam-xam yu rëy yooyu xalaatkat yu mag yooyu doon dund jamonoy kocc baarmaak ñoom Descartes nga xam ne ñoo bokkoon jamono jamono yooyu gaa yooyu ñoom Condorcet ñoom gaa yooyu ñoom Montesquieu après gaa yooyu ah ñooñu nga xam ne moom lañ xalaat ñoom ñoom ñoom Jean-Jacques Rousseau xalaat ko ba indi ko ndax dañuy bàyyi loolu nga xam ne moom la ñu fi loolu di topp kan waxi farfoli bi jëge fële di wax naan ay yàllaa bi kenn la quoi ay ay dafa xaraam ay njaaloo dafa xaraam naan sàngara dafa xaraam kii ay dafa xaraam intérêt banque ay riba dafa xaraam ndax dañuy bàyyi suñu nit dundee ndax loolu mooy ku nekk rek am nga ci sa part bu leer nañ noo tax nañ jàpp comme la nga xam ne moom la saxaaba ba defoon muy Seydina ki nga xamante ne gisoon nañ ko keroog bi nga xamante ne nii moom la suratul xujuraat bi aaya yu wàccee moom dafa tiit jàpp ne moom la mu tëju këram ba yonent bi alayhi salaam toog gisu ko mu laaj anabu ñu ne moom de moom daa nekk fële ndax moom muy Saabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu anhu jàpp ne laaya yi moom la ba saxaaba bi demee gisee moom mu ne ko yow réeréwu ngeen ne maa gën a rëy baat maa gën a kawe kawe baat kon ñi suñu borom naan bu ñu yëkkati seen kàddu ñooñu seen li ñuy risqué ci yonent bi alayhi seen jëf yàqu mooy man samay jëf yàqu na te man ci waa safara laa bokk léegi bañ dem yonent bi alayhi salaam ne ko déedéet moom bokkul ci waa safara waaye ci waa àjjana la bokk kon nag mbir mi loolu la nga gis ne gis nga laay yi li ko doon jëlee ne man mii lay wax ñu ni tam loolu la. ku nekk rek na nga xool ca la nga nekk ci lu baaxul ñu la koy wax ngay rëy rëy lu naan waa lii lii faire barke fi lañ ko fekkoon walla fi lañ fekkoon maam sa baay la gënoon wala moo la gënoon a jàng te loolu fi la ko fekkoon fi la ko bàyyi wala sa maama la gënoon da ngaa bëgg wax mais loolu rek lañ doon wax yonent di naan ko génnal ci li nga te ñëwaat li nga xam ne ñoom la Qusay ibn Kilab Kilab sa maam mi nga xam ne ñépp ko xam ci teraanga ki la newoon loolu lañ ko doon wax kon ñun mënuñoo buñ jàpp alxuraan jàpp ne waxul ñun de ñun ñii day waxal kon nag mbir mi mu ngi noonu noonu la de koy leen waxee ñu naan ah inna ndax ñun la taariku bàyyi alihatina lii nga xam ne ci lañ fekk suñu yàlla yii ak nii ñuy doxale di ko dundun suñu dundun wii li sha'ir ndax waxu benn koo xam ne ak poète la mooy gis nga dañuy diaboliser comme ni ñu ko waxe woon mooy di la wax di la taqal yu ñaaw ngir nit ñi daw la ab taaxuraankat majnun koo xam ne dafa dof ay waxam daal di wul sampu dara bal suñu borom ne jaa ali am bares mooy yonent boobu ñuy wax lii lu ñaaw lii alayhi salaatu wasalaam dafa indi